baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim inna makkannaa lahu fi l ardi wa aataynaahu min kulli sheyin sababa fa atbac sababa kon ñu ngi woon ci laaya bi nga xamante ne mooy juróom-ñett fukk bi ak ñeent fi nga xam ne ci lay tontoo waa Quraysh ca laaj yañu laajoon di leen tontu ci mbiru góor goo gële doon wër rekk muy Seydina Dul Qarnayn alayhi ridwaanullah kon nag mu ne suñu boroom wax na ne kon moo ko jàppandal ci suuf si jox ko lépp loo xamante ne njariñ la rek mu jox ko ca yoon ya nga xamante ne nii xam ba mu war ngir mën a accès di mën a jotee ci li nga xamante ne nii mooy njariñ la ne ca loo lële léegi nag fa atban ba suñu boroom nag ni gis nga yoon yoo yële ma ko xamal da koo topp xam nga politiciens yu bari lii mooy seen problème mooy ne dinañu am programme yu baax ay idées yu baax waaye ay loo xam ne sax conviction bu baax la woon laata ñuy falu biñ nekkee nguur ci ci opposition bi nekk fi nga xamante ne nii mooy ci tuus bi nga xam ne ñoom kaas rek lañuy def nga dégg leen ñuy wax ay wax yu rafet naan xam nga ne réew mi ni ñu ko yore baaxul lii nii bu ñu ko defoon lii wëg lii loolu lépp lu baax la waaye mooy am nañ xam-xamu kon fi nga xam ne ñoom jàpp nañ ne te ku ñu ko wax nga xalaat ne bon lii it war naa dox ko quoi kon loolu mooy li nga xam ne buñ ko appliquer de jaar ci war nañoo doxal réew mi wala yu mel noonu waaye bu ñu faloo est-ce que dinañ def ni suñu boroom wax fii ne Zul Qarnayni moom bam mu xamee yoo yële yooyu nga xam ne mooy ya koy échelle ya muy jaar la koy jottale woo ca la tax bëgg-bëggam yay tax mbir yi di dox atbaa sababa mooy ba ma ko jàppandalee toogul après ma jàppandal ko lépp mu bàyyi ko doxale leen de déedéet fa atbaa sababa mu daal di topp li nga xamante ne nii mooy yoon yoo yële de échelle yoo yële moom la topp waaw bàyyiwu ko fi di doxe leneen te lii nag moo faat ñu bari moo ñu sonal ci suñu réew yi koo fal bu ñëw doxal lu wuteeg programme ba taxoon ñu faloon ko voilà ba muy campagne lu ne la fi digoon lii wëg lii laay def mu ñëw yi nga xamante ne nii daanaka boolewu woon sax ci campagne bi deful yi mu waxoon waaye di def yeneen yu yées wallahu taala alam loolu moo tax it ndax lan ñun ñoom façon yu mel noonu ay démocratie dañuy sonal suñu bopp kese ndax mbir yi moom ay monarque yu bees lañ ay monarque yu bees kese lañu mooy ay buur yu ndaw lañu ku fi nekk def li ngay def li la neex boo demee dara du ci mujj kon nag loolu lu yéeme la Zulqarnayni mi moom demee na loon noonu mooy xam-xam boo bële nga xam ne moom la doon jottale ko li nga xam ne mooy yu baax ya ak yoon yi mooy koo topp moom la borom bi tabaaraka wa taala di wax ne moom defaat ba sababa mu ne hatta idha balagha ma'riba ash-shams léegi nag mu topp yoon yoo yene nag ndax borom bee ko jàppandal bépp yoon yoon yi nga xam ne mooy man mu mën a explorer suuf si mën a dem ci kaw suuf si di fi dox fu ne di fa dem di fa yéwénal di fa dugal tamit li nga xam ne mooy gëm yàlla gi loolu da ko doon def loolu nag moo tax nag mu nekkoon mu topp ca yoon yoo yële ca sabab yoo yële ca échelle yoo yële xattaa ba ni nga xamante ne nii ida balaga ci lay jote daal di aksi mariba shamsi fi nga xamante ne nii foofu de moom mooy mooy mooy falo jant bi di sowee wajada muy fa wajadaha mu nga fekk jant ba taxrubu moom de mu ngay soo fii aynin ci ndox moo xamante ne hamiyatin boo xam ne foofule ban mu ñuul kukku moo fa nekk am na beneen jàngin ñuy jànge hamiya mooy bu tàng tolloog lii yëpp dàqantewul mooy ban bu ñuul kukk moo nekk foofale ca ndox moo male jant ba di sowee wa wajada indaha mu fekk foofoo fële nag xawma ay nit ñoo xamante ne nii xul na borom bi nee na ñu ne ko yaa dal qarnayn e yow dal qarnayn mi imma ndare am am na mooy imma ndax amaana daal bi lii moo am imman tu'azziba mooy ne ñoon ñii nga fekk fii muy nit ñii ñoom de moom daal nañuy mérité daal dinañuy yelloo mbugal de ndax bokkaale yu mag yi ñu nekkee ak li nga xamante ne nii mooy mooy yàlla gi nga xamante ne nii moom lañ nekke waa nag yow nga daal di leen mbugal wa imma walla boog an tattaxida fihim husna mooy nga jàppe ci ñoom lu rafet mooy nga daal di leen jéggal daal di leen woowaat waaye daal di rafetal ci ñoom ne mooy dëggu borom bi tabaaraka wa taala léegi nag bi nga xamante ne nii nag lool la suñu borom tabaaraka wa taala daal di wax ci sul Seydina Dul Qarnayni mi radiyallahu taala anhu wa arda lii nag moo tax qulnaa yaa Dal Qarnayn lii nii moo tax ñenn ñi ne yonent la parce que moo tax suñu borom moo ne ko yow yaa Dal Qarnayn waaye loolu boo seetloo mooy li ñu fu weesu woon bii weesu kese lañ lay wax liñ gisoon ci bi nga xamante ne nii moom lañ doon gis ki nga xam ne mooy Seydina Al-Xadir alayhi alayhi salaatu alayhi salaam këne mooy ne moom nekkuloon nag am li la may def lii defuma ko am lii defuma ko am rii ci sama mbir këne yonent la déedéet loolu kese mooy yañ waxoon noonu moom ngay jëlaat rek waxaat fii comme la xewoon ci Seydina Muusa yaayam ak Sayyidatuna Maryam alayhim assalaatu wassalaam ak ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne loolu lépp tekkiwul na yonente la woon wallahu ta'ala alam mu ne nag qaala kon nag mu ne leen nag bi nga xam ne suñu boroom kon wax na ko ni ñoon ñii nga ñëw fekk leen fii jant bi di sowe de lii daal mooy seen xaal mooy seen mbir léegi nag yow daal yaay seet mooy jox naa la carte blanche man sa boroom de na xam naa ni mérité nga ko te ni ma ko bëgg nga koy defee mooy su waa nga mbugal leen wala rek nga rafetal jëme ci ñoom anhu ne leen amma ne amaam amma man zalam kanta ki nga xam ne moom dafa bokkaale tooñ ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la ko mbir yi gën a leere ñu indil ko ko ngir mu delluwaat ci tooñ gi ñu ne woon bokkaale yi ñu ne woon mooy borom bi tabaaraka wa taala yi ñu ne woon kanta ñooñu ñoom bu dee dafa dafa dafa ci loolu ne day persister di ci continuer kooku de fa sawfa nu'adhibuhu kooku de xëlséef nañ koo mbugal summa ginnaaw gi yuraddu ñu daal koy delloo ila ilaa rabbihi ca boroomam tabaaraka wa taala mooy buñ ko mbugalee ba mu faatu dina dellu fa boroomam de ta bu fa demee nag fa yu'adibuhu boroomam dina ko mbugal azaaban nukura mbugal moo xam ne mu tar la ta naqari moo xamante ne nii moom lay waajal ñi nga xamante ne nii mooy mbagalum tar tarwaayu safara bi nga xam ne moom lay waajal ñi nga xam ne ñoom ñoo ko weddi kon nag lool loo de léegi nag mu ne mu ne nag am mu ne wa amma man amana kantaan daal ki nga xamante ni ne nag moom dafa gëm ci ñoom ñii wa amila saalihan nangoo génn kon ci li mu ne woon ci bokkaale yéeg mooy borom bi tabaraka wa taala daal di gëm ba pare daal di jëf lu baax nag solahu kooku de dina ko ñeel jasaanil xusna dina ko ñeel li nga xam ne mooy pay ga nga xamante ne mooy alxusna mooy aljana ak la nga xamante ne nii mooy kërug teraanga googale kon nag suñu borom wa mu teg ci moom say saydina dul qarnayn radiyallahu wa sanaquulu lahu min amrina yusra mu ne ta ginnaaw gi loolu dees na ko wax moom waajoo jale min amrina ci suñu mbir mooy dinañu ko ko yombal yusra mooy ne léppam lañu koy yombal de ay mbiram day yomb ndax borom bi tabaaraka wa taala ginnaaw bi mu ko gëmee tey jëf lu baax même yi nga xam ne ay nattulaw yu metti sax nit ñi dañuy ñëw foog ne kii moom kay tey mu dee waaye day woyof ci moom ndax borom bi tabaaraka wa taala moo fees xolam te moo koy woyofalal li nga xam ne mooy nattu yi rawatina fële nag bu demee allaaxira moom wasanaqulu lahu des nañu ko wax min amrinaa ci suñu mbir yusra ak yombu yombu mooy ne léppam léppam dañ ko koy yombal li nga xamante ne nii moo xam ne lu yomb lay nekk waaye nga xamante ne boroom bi tabaaraka wa taala bu dee fii ci kaw suuf lim ko ko lim koy digal ñu xamul dara ñoo foog ne dafa jafe waaye kanta moom mi ci ne dina xam ne ah lii de moom bu mooy yërmande gi dëgg fii la nekk ci borom bi tabaaraka wa taala ak ndigalam yii nga xamante ne nii moom lañu digal tey sori li nga xamante ne nii mooy tere yi nag kon nag mbir maa ngi noonale léegi nag Seydina Dul Qarnayn radiyallahu taala anhu suñu boroom di nettali ba léegi ba mu jógee ci ñoo ñooñale nga xam ne ñoo nekk fa nga xam ne moom la jant ba di sowee mu ne summa ba mu jógee ca ñooñu nag at ba sababa mu daal di toppaat ci yoon yoo yële rek jëme ko yi ko boroom bi jàppandal ci kaw suuf mu ngi toppaat programme am de mooy yéwénal suuf si comme ko boroom bi daa def ma jiite ko moo tax bokk na ci buur yi nga xam ne ñoo masa yilif suuf ñaar ñi nekk ay jullit ku mel ni moom doon Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam ak Seydina Dul Qarnayni mi radiyallahu ta'ala anhuma wa radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom nag mu ngi topp loola ngir yéwénal suuf si ndax boo amee ki nga xamante ne dañ naa nekk njiit waroo des ci sa pale bi loolu la ñuy jàngal fii mooy doo nekk fi nga xamante ne nii bunkerisé wu yow daal sa dag yi kese ngay gis ak sa waa parteeg ñooñu ñu lay wax lu la neex kese mukk moom nga doon demal boppam te du leen yëgal de ne leen maa ngi ñëw maa ngi ñëw fan gaa waajal dëkk bi waajal région ba nga jëm chef lieu de région ba rafetal ko taaral ko defal lépp génne gaa ñu taxaw ci mbedd yi di la accueillir loolu moom du dara xam nga waroo gis foofu la fay xew léegi nag nga ñëw defal leen fa discours yooyu nga xamante ne nii poudre bu rek la bu ñu sànni ci xar ci xar kanamu nit ñi du dara ay poussière kese nga fay wax léegi nag boo demee waxoo fa dara lu dul kew léegi moo taxit gaay duñ fa dara duñ fa jële dara lu dul pënd ak mer léegi nag mooy moom nag melul woon noonu da doon xëy di dem bu ñëwee dem ak bu mu sori sori neewul waay dara waay fële dafa sori waay fa jant ba di sowe ah loolu daal garaawul baal ma des fii quoi te ne mais moom ci boppam moo demal boppam te yëgluwul bi mu agsee gis nga ba mu ñu mi mel mu xom ñi nga xam ne mooy fa nga jëm ña nga yilif mooy lan mooy seen état lool danga nga koo war a xam ba nga ko xamee mu xamal leen ne mbir mi nii la mooy ne moom justice mooy dox mooy al adl képp koo xam ne nangu ngaa tegu ci yoon bàyyi ndëngte gi nga newoon kooku moom mooy dañ koy lu baax rek lay jëlee ci ñun te dinañ ko yombalal mbir yi dem ñu borom bee ko yombale jaare ko ci ñun waaye képp koo xam ne dana maa bañ di fi doxal ak banditisme criminalité ak mooy yàlla ak yooyu kooku moom te bu faatoo dem ca boromam dina trouver foofu mbugal ma ko gën a tar lii mooy mbiru buur de kon nag gis nga buur bu baax moo tax borom bi ci moom mii sax la étalé moom mii ñetti buur yi mu fi tudd yëpp dalee na borose rek tuuti la leen wax bàyyi mooy nekkul sax di sonn seen mbir ndax jaruñu ko gaa yooyu ñoom moom moom ndax seet dañoo yées kanta ki baax